ba'da a'uudu billahi mina shaytaani rajiim qaala alladii cindahu cilmun minal kitaabi ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka tarfuk falammaa ra'aahu mustaqirran cindahu qaala haadaa min fadli rabbii liyabluwanii a ashkuru am akfur wa man shakara fa innamaa yashkuru li nafsihi wa man kafara fa inna rabbi ghaniyyun karim suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laayaat ñeen fukk bi ginnaaw bi nga xamante ne nii ci la seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu kon mu ngi ñëw di nangu la nga xam ne ci la ko woo muy ñu ñëw nekk jullit léegi nag mu laajoon anakan moo moy ëndil ngàngunaayam nga kan moo may yendil la nga xamante ni mooy ba laata ñu may dikkal nekku ñoo xamante ni nii dañuy wommatu nekk ay jullit am kenn ku jógoon muy ifrit moomale nga xamante ne mooy ku am kàttan lool ci biir jinne yi daldi ne man de man naa la ko ëndil laata ngay jóg ci sa bërëb bii nga toog te man nag nekk naa ko xamante ne nii boroom kàttan laa de amiinun waaye nekk naa ko xamante ne nii mooy ku wóor laa léegi nag bi mu waxee lool nag ñu xool ndax am na keneen koo xamante ne nii moom dina proposer ay service am dina wax moom leneen lu wuteeg li mu ne xaala ci la waxee alladi keneen ki nga xamante ne nii indahu nekk na fa moom ilmun xam-xam minal kitaabi ci téere bi ana man de baatiika bihi maa la koy dikkal maa la koy indil yow seydinaa suleymaan alayhi salaatu wassalaam qabla an yartadda ilayka tarfuk man moom mën naa la indil gis nga boo xefee clin d'œil boo nee nii sa bët bi xef boo xippi fekk trône bi nga soxla ma ndil la ko léegi jële ko bal fële ca saba yaman laa la koy jëlil léegi booy xef ne nii rek mooy di ko gis sa kanam man de man naa la koo indil bi nga xamante ne nii ci la wax loolu le moom male falamma raahu noon mu ko waxe Seydina Sulaymaan mooy d'accord ne ko waaw kon baax na bi mu defee noonu xef xippi gis trône bi daal di nekk ci kanamam falamma raahu ba mu gisee ngàngunaay ga mustaqirran musaxindahu fa moom Sulaymaan ca paleen ba alayhi salaam qaala mu ne hada lii de min fadli rabbi ci sama ngëneelu borom la de lii ngëneelu borom bu dara raxul la sama borom li yabluwani dama koo defal nag ngir mu test ma daal di may saytu a ashkuru est-ce man damay sant ci xéewal gii walla mu ma defal lii xéewalam la de du man du kii ko def du keneen de waaye xéewalu borom bi kese la damay nattu nag man mii leen jiite ñoom ñépp ndax damay santam ak fur wala boog damay suul jëf damay bañ a sant xéewalu boroom bii mu ma defal waman shakara képp nag koo xam ne xéewal gu la borom bi mën a defal nga daal di sant fa innama yashkuru li nafsi koo kële na xam ne sant ko mooy xéewal ngay dukkee ca cant ga du dellu lu dul ci boppam waman kafara waaye ku suul jëf bañ a sant borom bi comme ni Qaaruuna defoon samp boppam wane boppam bëgg di suul daal daal di bañ a wane borom bi nga xam ne moo ko xéewal kooku na xam ne fa inna rabbi dëgg-dëgg man sama borom man seydinaa Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam ganiyun tey mooy ki doylu soxlaalul mbindeef dara karimun ta mooy ku tedd léegi nag kii nii mooy ki waaw waaw ki wax lu garaaw lii moom mooy kan mooy ki ne moom <laughs> alladhi indahu ilmun min alkitaabi ki nga xamante ne nii borom bi daf koo may mooy li nga xamante ne da waa nekk fa moom xam bi nga xamante ne ci borom bi la tukkee nga xamante ne xam la yoo xam ne moom la borom bi tabaaraka wa taala di defal way jagoo ñoom yi nga xam ne dañuy leen di may yoo xamante ne nii ci xel dañ naan am xel du ko dàq waaye mooy ci réalité bi gis ko day nekk loo xam ne lu jafe la mooy gis nga li mu def mooy ne dane ko booy xef xippi muy indi trône mooy boo xefee rek mu ngi mel ni ñu ne la woon mu way yow <laughs> gis nga boo fi nekkee boo xefee nii waajaa nga Sénégal yow yaa ngi biir lion gis nga xefal xëppi ma indi la dangaa am sa saag boo fa fàttee yow def nga voyage jël avion def huit heures de temps wala sept heures ci yoon bi ba ñëw ba agsi ci avion yeeg aéroport yi nga ñëw agsi ne hé hé man de sama caabi kër fàtte naa ko sama kër nag fële ca Ndakaaru cëy way ji le tey maam am problème de maa ngi nii am benn waaye ne la ma ne dangaa bëgg sa caabi kër gi wooteel waaja woote ne waa laaj ay waa këram ana sama caabi kër gi ñu ne ko waaw mu ngi nii de fii nga ko fàtte pochette baa ngi nii nii fii nga ko bàyyi woon ci salon bi benn waaye dajeeg yow ci mbedd mi ne la hé dangaa bëgg ma indil la affaire bi nga ne ko waaw mu ne la booy xef bi xippi ma la koy indil léegi waaye xef xippi gis affaire bi tam nit mi mu jël ubbi mu woo waa këram ñu ne ko affaire bi nekk loolu nag mooy affaire boobu noonu la léegi kii ko def moom waa kii mooy kan borom borom mufassiru nay ne kii nii en benn nit la nit la woon parce que dafa am ñaari wax am na ñoo xam ne dañu ne jinne la non non kii malaaka la. mooy am malaaka la mooy am malaaka la moo xam ne boroom bi tabaaraka wa taala moo ko tàggataloon Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam mu koy liggéeyal di ko defal di ko di ko liggéeyal daal léegi moom malaaka boobu mooy ki nga xam ne indahu nekk na fa moom ilmun minal kitaab mooy ilmul kitaab mooy dafa nekk ca moom xam bi nga xamante ne benn mooy xam boobu nga xam ne ci la borom bi ci la nit kiy mane li ñu wax léegi yu nga xam ne mbir mi du dara da koy ñàkk nekkal fële nekkal ko fii léegi ci loo xam ne tarfatal ayni loo xam ne ay seconde matul sax seconde ay tiers mu def ko lool nag ab xam-xam la bu borom bi joxe ñi nga xamante ne ñooy ñi nga xam ne ñoom lay tànn jox ko te da koy leen koy jox ba léegi nii mooy am na ay jaamam yu ñu ko jox waaye nag nit ñi li tax mënuñoo gëm yooyu ñoom dañoo foog ni nit ku borom bi defal loolu moom day ñëw ci mbedd yi mel ni ab superman noonu mel ni benn benn benn benn super héros boo xam ne day ñëw mel ni affaire yooyu ko neex ngir ñëw di wan gaay ma man loolu gis nga mën naa nekk koo xam ne dawalkatu mooy ab éboueur la moom feenee mooy ramasser mbalit yi ci mbedd mi wala boog benn buujumaan la bu nekk fee gars yi sonal faale ko sax ko te borom bi may ko loolu waaye moom mu nekk koo xam ne kat ab fee lay nekk ab cordonnier la ay dàll lay defar di tëgglu ay dàll wala di siire ay dàll wala nekk benn mécanicien wala benn apprenti wala benn plombier mën na nekk ku ne ci biir mën na nekk sax koo xam ne ab président la boo xam ne borom bi da koy may lool waaye nit ñi nag dañoo foog ne moom nit ki ko am daa war a ñëw ci kaw na mu nit ñi di ko wane quoi ñooñu loolu taxuleen a jóg mooy ne kii nii ndax xam-xam bi amoon na ko léegi nag bi loolu présenté woo mooy loo xam ne ki leen jiite muy Seydina Souleymane kat moo ko soxla ci la ko wa ci la ci la defe loolu waaye bu luy xewul woon est ce que loolu day wane ne kon kenn ci ñoom manul loolu déedéet loolu nag moo xew ci yonent bi xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam waxoon nañ la que ne xeetu yonent bi alayhi salaatu salaam ni mu gënee yeneen xeet yi mooy ni yonent bi alayhi salaatu salaam gënee yonent ya ñu yónni woon ci xeet yoo yële alayhimu salaatu wassalaam moo tax ku foog ne xeet wi moom moom daanaka loolu lépp amuñu ko mooy wallahi kooku yaa réere li nga xamante ne nii moom la borom bi daal di defal li nga xam ne mooy yonent bi salawaatu rabbina wa salaamuhu alayhi kon waajooñ nga xam ne ilmun minal kitaab yi kon am ñu malaaka la am ñu ne déedéet ab nit la nit la koo xamante ne nii moom la te mooy mufassiruna yi nag ñi ëpp dañ ne mu ngi tuddoon Asif ibn Barxiya mooy noonu la tuddoon muy Seydina Asif Asif ibn barxiya ci waa banu israil la bokkoon mooy borom bi da ko joxoon ci xam-xam yooyu la ko joxoon moom la naan ilmu minal kitaab yi loolu la la woon wallahu taala alam kon mbir mi loolu la la nee bi nga xam ne kon ci la ko gis ci la wax loolu léegi nag bi bi bi trône bi accès muy ngàngu naa gi Seydina Sulaymaan xef xippi gis ko ci kanam mu wax lële mu wax loolu ne lii de sañu ngëneelu boroom la de bu mu ma defal léegi nag mu ne xaala mu ne ci laayab fanweer yi ñeen fukk bi ak benn mu ne xaala nag kiru laha léegi nag mu ne nag mooy soppi leen tuuti am leen lu ngeen soppi ci gàngunaay gi ci tron bi lahaa ñeel ko moom Balqiis a trônam bi nanduru bu ko defee ñu xool seetlu daal xool ndax atahtë di am ndax moom dina gindee ko ba xam ne lii mooy trônam ba moo nekk nii am am wala boog takuuna wala moom dina bokk min alladina ci ñi nga xam ne laa yahtaduuna du ñu gindeeku de mu ne soppi leen ci tuuti ndax buñ ko soppiwul dara te day ñëw xam ni eh, lii mooy sama la fi trône bi nan lañ mën a déjjitee sama ngàngunaay ga jëla ko saba indi ko fii Seydina Sulaymaan ne soppi leen ci tuuti bu ko defee bu ñëwee ma laaj ko ba xam est-ce que dina xam ne ndax lii mooy gàngunaayam googale wala déedéet falammaa jaat bi nga xam ne ci la agsi moom Balqiis ak ñi nga xam ne mooy gàngoor gu rëy gi xiila bi mu agsee nag ba ñu recueillir ko nag mu agsi ñu daal di koy dalal nag sayyidina Sulaymaan dalal ko foofule alayhi salaam mu ne ko hakaza arshuk mu ne ko moo lii lii dama lay laaj soxna si lii nii mooy sa trône la wala déet lii du sa ngàngu naay gaam xaalat mu ne ko ka annahu ndaw si xool mooy buur bi de buurub saba xoolaat trône bi xool xool xoolaat xool xool ne ah lii de ka na hu ah niroo naag moom de comme que am na luñ ci soppi tuuti waaye li liñ ciy soppi soppi lii niroo ak bosam lool waaye nag comme que am na luñ ci soppi lool moo tax bon du ne moom la waaye daal ah ka annahu hu mel ni moom la muy niru rek wa utiina al ilma